a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil a'raaf ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim wanaadaa asxaabu nnaari asxaabal jannati an afiidu calaynaa minal maa'i aw mimmaa razaqakum allah qaaluu inna allaha xaramahumaa calal kaafiriin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy juróom fukk bi mu ne wanaadaa mu woo asxaabu nnaari waa safara asxaabal jannati woowaa aljana lan lañ leen di wax ne leen an afiidu alayna min almaa ay waay ñu leen di ñaan waay ngeen bëbbal suñu kaw waay waay sotti leen ñu afiidu waay waay waay bëbb leen te sotti alayna ci suñu kaw min almaa i ci ndox mi nga xamante ne nii xéewale gi nga xam ne moom ngeen nekke aw walla boog mimmaa razaqakumullah waay waay nay leen ñu pas sànni leen ñu sotti leen ñu waay ci bu ngeen dul ndox waay waay sotti leen ñu ci li nga xamante ne nii moom la leen borom bi tabaaraka wa taala waay waay sànni leen ñu ko waay li nga xam ne moom la leen wërsël wërsëgal ci ay xeetu li nga xam ne mooy ay lekk ak noon ndax ñun sonn nañ fii safara dee bi ñu waxee lool nag qaalu waa waa aljana daal leen tontu ne leen inna allaha xanaa yéen da ngeen yëgul yéen waa safara ke ne boroom bi tabaaraka wa taala xaramahuma ala alkaafiriin moom de moo xaraamal fii ci ka fii nii ci yawmal qiyaam fii ñu ne fii nii xaraamal na li ngeen ñaaj nii ndox ak lekk loolu boo xam ne bu teey buy jóge àjjana di dem safara mais loolu borom bi moo ko xaraamal ñi ko xam ne ñooy weddikatu yàlla yi woon alladina te ñooñu ñooy ñan suñu borom di ñu ko wax léegi ñun biñ ñëwee ci kaw suuf ngir ñu moytu ba a mel ni ñoom ndax bés buñ fi xullee ba mel ni ñoom topp ñoom diw ak nga xam ne teguñ ñu ci yoon lépp dellu ci seen bopp kese ñu ñuy gëmloo nga xamante ne nii culte de personnalité goo xam ne du jeex te dara ay yàlla taxul voilà nga xam ne mbir yépp mu koy centre ci moom yow mu waroon laa woon borom bi tabaraka wa taala mu daldi lay xañ borom bi ba pare wan la boppam di la wan ne man rek ka fi ne nga topp ko rey sam xel di dof dof lu ba dee ak noonu wallahi di mu ko rëcc nanu borom nag mu ngi ñuy leeral gaa yooyu mooy ñan nan lañ ne woon ci kaw suuf ba tey ñu mujj nekk safara nii bay woowaa aljana naan ngeen bëbbal leen ñu sotti leen ñu ci ndox mi ngeen yor foofu wala boog ngeen daal di ñuy sotti xëpp leen ñu sànni leen ñu ci li nga xam ne mooy xéewal yi ci lekk yi ngeen yor suñu boroom nag mu ngi ñuy wax yéeféer yoo yële nga xam ne ñoom la boroom bi xaraamal yoo yële nan nañ ne woon ci kaw suuf ngir ñun ñu koy dégg ñu fexe bañ bi ñoom mu ne alladina yéefér yooyu nga xam ne ñoom laa xaraamal loolu le mooy alladina mooy ñi nga xam ne ittaxadu dañoo jàppe woon ci àddina diinahum li nga xam ne seen tëralin seen sóobuwaay seen dox woon seen doxin seen mode de vie bi nga xamante ne nii ci la leen borom bi tegoon yónni leen ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam di lislaam bii mu leer nañ bàyyi leen alal mahajjatil bayda layluha kanahaariha suñu borom bàyyi woon leen ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak mbokkam yi ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bàyyi woon leen ci nga xamante ne mu leer naññ yoon wu leer naññ waaw nga xam ne guddi gi ak bëccëg gi benn la dafa leer naññ léegi nag ñoom ñu jàppe loolu ah lahwan jàppe ko loo xam ne ab ab ab mbuusóor la walla iban ak fo nga xam ne diine folklore ñu jàpp diine ji yépp lépp di folklore ñuy fowe diine ji ci seen yi nga xamante ne moom la ñuy jouer nga gis gars yi mais daa mel ni pour ñu reetaan loo nit ñi il faut ñu wax ci wàllu julli wala wàllu koor di ci foo gaay di kontaan suñu borom ne gaay noonu lañ fi nee woon wala jàppe woon seen diine ji la woon divertissement wala nga dégg ñenn ñi ñoom diine ñoom l'islam ñu naan l'islam ñoom religion wala ñoom amuñu ñoom il ils sont di naan ay athées lañu waaye bon ñoom euh, euh, l'islam comme que seeni maam seeni baay ay jullit lañu woon ñoom ñu ne waaye man de culture musulmane voilà de culture musulmane voilà nga gis ñu koy bàkkoo nag foog ne fii mu ne wax nañ lu am solo jàpp mbir yi daal ay caaxaan ñenn ñi moom ne ci diine ji waaye lu fi yàq ñoo ko yàq di foowe diine ji di foowe julli di foo koor di foo li ne suñu borom ne alladina mooy gaa yi nga xamante ne ittaxadu nañoo jàpp diinahum seen tëralin seen sóobuwaay bi ma leen tegaloon tegoon ko mu leer ñu jàpp ko lahwan ay mbóosóor topp seen bànneex kese lu ci seen bànneex feeñut duñu ko def wala bu ñëwee sax ba koy def seeni bànneex la ñuy topp wala ay def ko ay fo di foowe diine ji guddeeg bëccëg wa gharratuhumul hayatud dunya addina bu jege gii nag daal di leen war ndax mi ki xam sax bu ñëwee di leen ko wax ñu naan sawaay dafa metti quoi dafa teengal diine ji quoi alors que yii yëpp lii lan moo ci nekk ñuy divertir kese waaye lii lan moo gaa yu théâtre film di di théâtre ay julli di yàq julli di reetaan ak yooyu di woor di tay taylu di lekk nga koy wax ñu naan waaye waaye lii la moo ci nekk gaa yi dañoo kii quoi wa gharratuhum mu daal di leen war al hayatud dunya jege ji te gaaw a jeex ñu nekk ci rek gaaw topp rek li nga xam ne mboo sóor gi mbumbaay gi rumbaay bi ak xumbaay bi ñu boroom nag ne yow ma waa tey nag nan saahum dama leen di tege nene kama nasu comme ni nga xam ne ñoom lañ tege woon ne liqaa yawmihim hada seen bés bii dajeeg seen borom bii liqaa a yow yawmihim seen borom tey bés bii hada bés bii di yawmal qiyam ñoo ko tege woon ne du dañ koo fàttale mu ngi woon ci seen xel yi mais ñoo ko bàyyi taraku waaw taraku zikra dañoo bawoon di ko fàttaleku tey jëf loo xamante ne ngir bés boo bëre voilà noonu nag ñu ko bàyyi woon bu ñëwee borom bi noonu la leen di bàyyee ci li nga xamante ne nii mooy ci mbugal mi noonu la leen di bàyyee borom bi fàttewul. noonu la leen di bàyyi ca mbugal mi wamaa kaanu te ñoom nag nekku ñoon <laughs> wamaa kaanu ak ci sababu la nga xam ne moom lañ nekkoon bi aayaatinaa moo tax ma bàyyi leen fële ci mbugal mi bi aayaatinaa la ñu nekkoon ci kaw suuf ci suñu laaye yi na doon ko jalgati doon ko weddi wala qad ji'naahum suñu boroom nag ne te nag jiitu woon na laata ñuy ñëw safara fii wala qad dëgg-dëgg ji'naahum dikkaloon naa leen di andil leen bi kitaabin ñoom waa Màkka ñii ak ñi nga xamante ne nii ñooy fooy diine ci kéeféer noonu ak beewe ci noonu noonu mu ne ñoom ñii ah bi kitaabin dikkanoon la leen de dikkaloon naa leen ci péere boo xamante ne muy alquran joo xam ne fassalnaahu maa ko tàqali ala ilmin teg ko nag ci xam-xam de bu kenn foog ne fu alquran ay asaaloo la l'islam ay asaaloo la wa borom xam-xam yi rahmatullah alayhim fuqaha yi da leen di neex rek ñu naan lii dagan na ñooñu dañoo am fitu di wax ci diine yàlla ji loo xam ne jëlewuñ ko ci yaxu alquran wala ci njàngaleem yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne nag kon dikkaloon naa leen de. ci téere boo xam ne fassalnaahu ñoo ko taqali bam leer taqali ko leeral li nga xam ne mooy ya dagan ma leeral ko la fa xaram ma leeral la fa xaram ngir li ci des yëpp dagan na ala ilmin ci kaw xam-xam hudan mu nekk njub wa rahmatan nekk yërmande waaye ngir ñan li qawmin ñeel nit ña nga xam ne yu'minuuna ñoo gëmoon téere boobale mu ne nag yéefér yi muy ko faaru Quraysh yi nag ñoom lan lañuy xaar ak yéefér yi nga xam ne borom ñu continuer mel ni mais eh mais mel ni dara xewul ah nekk ci addina nga yëg yow xabaar yu mel nii nga continuer ci ni nga doon dunde ginnaaw bi nga xamee ne lii te walaa yu nabbi'uka mislu xabiir suñu boroom waxoon na ne walaa yu nabbi'uka te du la xabaare mislu gis nga xabaar yi am yawmal qiyaam bés buñ fi dof loo nekk bàyyi ñuy créer suñu yawmal qiyaamu bopp ku nekk di lu la neex naan sëriñ diw lii dafay am wala daa wala demba ak masamba lee dafay am te tegu ngeen ko ci lu alquran wax alquran li mu wax a leer li suñu boroom wax a leer li yonente a lay saar saam wax ci bés boobu moo leer ku ko fi bàyyi nag dégg wax joo xam ne dafa wuteeg seen wax nga jàpp ci loolu ba tax yow nga nga sànku bu boobaa di nga ko rëccu de mu ne donc hal naa waa léegi yéen ñii dund nag te xam yi mais lan ngeen di xaar te ñàkk gëm illaa wu ñàkk gëm alquran waaye lan ngeen di xaar bés bi nga xam ne ta wu ci la alquran mooy la muy déggee daal di leer ci yéen mooy mujjante lu leen di dégg. mooy mbugal bi da ngeen di xaar yawmal qiyaam wala bu ngeen di dégg ah mbugal mi ñëw lool ngeen di xaar yow ma yëg leen ne yow ma yaa yi bés ba muy ñëw ta'wiluhu la nga xam ne moom la alquran ñëw di mooy lay leeral ñu leen di wax parce que yu bari alquran moo tax mu ne alladhina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne ñoo gëm kumpa yu bari ci kumpa la gaay nag comme que nee na ñoom lu ñu laal mënuñ koo gëm suñu borom ne ah loolu ngeen di xaar a yow ma yëg leen ne ya kii bés ba muy dikk ta'wiluhu la nga xamante ne mooy mu mujjanteelu mbir ma di yawmal qiyaam fa mbir yee leere dëgg-dëgg yaquulu day wax alladina ñi nga xam ne nasuuhu ñoo bàyyi woon alquraan bàyyi woon gëm yàlla bàyyi woon topp seen boroom min qablu lu jiitu woon bés boobu at jaa'at ñu ne déception déception ndeketey qad jaa'at ndëkk dëgg dëgg ndëkk dëkkoon na de dem di woon na rusulu rabbina bil ndekete yoo suñu ndawu borom yi yim ñu yónni woon ñu jàppoon na ñii c'est des arriérés du ñu dara ndekete gaa yooyu indi woon nañ liñ ñu dëkk woon dëgg la de laa ilaha illa allah nag lan la ñuy wax fahal lanaa moo tax ñun am nañ waaye borom bi ñu ngi ñaan waaye di laaj waay waay wallooy wallooy fahal lanaa waaye ndax am nañu min shufaa ñoo xam ne ñoo ñuy ràmm tey ay waay ndax am nañu taxaw man ñoo ràmm waaye ci problème yi ñu nar a dugg fa bu ko defee ñu ram muñu aw nu raddu wala boog ay waay ndax waay am nañu waay loo xam ne waay waay ndax mën nañ ñoo delloo waay ay àddina fa bu ko defee ñu jëf ghayra alladhi kunna naamal ñu jëf fa loo xam ne lu wuteek liñ doon jëf ndax xam nañ ne lañ fa doon jëf bu njëkk dara ci woon mooy yàlla léegi nag gis nañ bëggal ni ñu ne waaye est-ce que amul ku ñuy delloo waay bu ko defee ñu def lu lañ doon jëf suñu borom ne qad xasiru dëgg dëgg perte nañu anfusahum ñooñu perte nañ seen bopp wa dalla anhum te sànku na wëllif leen maa kaanu yaftaruun la nga xam ne moom lañ doon duur doon ko naan doon ko wax naan lan naan am na ñoo xam ne ñoom manoon nañ leen a prédeel tey lu tax ñu taxaw di laaj naan kan moo ñuy ràmm parce que ña nga xam ne ñoo leen doon caaxaankat ya du waxoon nañu ca kaw gisoon nañ ci laaya yële weesu nan la ñuy rëbbantee mu ne nag gaa yooyu gaa yi sànku wëllif leen duñ leen gis ñañ doon ñañ borom bi duñ leen gis waaye système bu def système ma taxoon dootoo ko gis won nag mbir ma la lii la rek wa arghabul ashiya'i lil amwaati raddun ila dunya ma alxayaati walaw suwayatan faqat li ta'malu salihatan tanfa'u min qablu moom la boroom masaalik di wax ne gis nga li gën a xenneemlu ñi nga xam ne ñoo faatu te gëmuñu woon seen borom liñ du gën a bëgg moo ñu delloo leen ila dunya ca àddina ma xayaati ñuy dund bu doon benn tiers wala demi tiers boo xam ne man nañ faa def lu leen di jariñ buñ delluwaatee yawmal qiyam